رحمة البلدان ما تخبط قلبا شرحات من يتفق جملة جملة جملة رحمة بالبال ما تخفت عنها seen wàll yi ay waxtaan la yaakaar naa ni keroog jëloon naa benn bëy moom laa wax ci ay wolof ak yu bëri jaxase ko ci dama duggee ci jaamu yàlla ci kilifa sa kilifa ni muy nekkee exemple ci yow ci raw gi mu lay raw ci mën gi mu lay mën ci. ëpp doole ji mu lay ëpp doole ci jaam loolu moom moo tax mu mooy nekk sa royuwaay parce que nit du topp koo xamante ni moo ko mën déedéet te bu lay am lu mu lay ëppale loo xamante ni xam na ni mooy mooy course nga daan topp ci ginnaawam ngir lam ca am nga am ko te pour njëkk a reer war na reerin alaaj Mamadou li tax ànd ak moom distance di mujj di daraga di dem ànd ak bu wér mooy 1890 la judd. baax ci réew mi alal ñu xam na ko waxuma gis na ko xam na ko xam na ko laa wax waxuma gis na ko xam na ko ku la neex tuddal ma kenn ku nekk ci wallahi man daf ma leen détiré ba mu ba mu mel ni ku leen gis nii wallahi la am dama leen détiré moom Sëriñ Tuubaa ba nga xamante ni njabootam gi mën naa la am ne jiw moo ko gën xam naa ko. jox ma ba wax ma dentition bëñ bi ni mu tàmbali ko maa la ko wax. sikkim bi kawar yi ni mu ni ka tal ba mel ni luy bët yëre yi ak kabaram wala su kabaram mel ni suuf si day bëgg a day tremble allahu akbar xam na ko gisu ko rek koo xam noonu la mel ni Maam Xaaj Maalik da lay li léppam njàppam da lay wax njàppam jàppee raxas ji comme par chef jant yi comme ku mu la na jant yi gis nga ni muy def noonu la Maam Xaaj Maalik daan def di seet benn poor bu nekk bu mu ko raxas waaw raxas raxas raxas bu am ful la boo xamante ni wala wala wala dal fu wala wala fawul boo koy ñëw ci naqari moo ko expliqué yitteem daan na wax ne daan na jóge ba jaxaw bi julli ci waxtu juróom fii keroog laay xam ne foofu fonk na jàkka jaxaaw ba kër mamara ji di julli ci waxtu juróom su jullee dellu ba tak sant bu ñëw tamit noonu danañ la xam moom laa yoroon ñëpp danañ gis ni lépp doxam ba mu yoroon ci ci ba mu meloon lan daan takk sa ba dana koy wax wax la lépp la nekkoon ci moom. tàngoor wa nekkoon ci moom nan daan waxee ak fulla ak fayda ni mu daan ñàkkee sago ci Cheikh Tidiane bu gaaw léegi mu ñàkk sago soppeeku xonk soo soo juumee ndax tudd Cheikh romb ko leen a xam noonu la xamee Thierno Moutaga Faha Faha Cheikh Modou Fouti mooy maam suñu Abdal mooy maamam moo jur moo jur Thierno Habibou Moutaga Habibou Moutaga noonu la ko xamee noonu la xamee Baha noonu la xamee Thierno Moutaga Ahmed la xamee seen wéju bu mag Thierno Taïb Nour daf koo xam lu ma ay at weer wu jot xam ñun da xam da leen a maîtriser taxoon mu nekkoon njariñu naa ñëw lekk ca laax yaakaar yaakaar naa ne keroog laax sàpp na ji seen laax boobee <laughs> laax sàpp na ji dañoo yem doon ñëpp laax réew ñëpp laax la ñu wax keroog ñëpp te da mu ne sa baay ak sama baay Mamadou Malick ñoo fay mbayam mbay ma baax te njànde am na waxtaan bi social bi diggante euh, alaaji Mamadou ak mag mi wax wax damay profité rek pour ñu mën dem ci beneen partie bi. dégg mu ne ko sa daa bay mbay ma baax ca njarnde mu am ca xaalis bi maanaam mbay ma nangu mu am ca alal bëgg a jënd ay ndimbo ngir ay njabootam ndimbo mooy tuuti ñu ne ko teel am na tuuti yu baax ndax am na ay marché ay traitant ay commerçant yu mag yu fa nekk yu yu mën a jaay tuuti yu baax ndax teel dafa nekk biir Carrefour lu ñuy jëlee jugee Dakar. mu war a dem ci petit côte bi ak biir Casamance ak feneen day jaar Thiès Thiès bi di jël luy jugee Ndar par exemple luy jugee Mauritanie ak Maroc muy muy gis yu baax ak ay tànn yu baax ak ay bagages yu baax il faut mu transiter par Thiès te du jaaree Thiès Thiès jël ci wàllam kon Thiès suñ kala pour la ñu ne ko am na suuf yu baax yu fa nekk mu ñëw fii wàcc fi ba mu wàccee mu laajte ndax fii am na mu xam ne mu kii gaañ ñu ne ko am na ku ñëw ëmb di baro ba mu ñëwee mu fekk ma mala jaxas borom moo ngay wasifa maam Aminata Faye yal nañu ko yàlla fayal yaay walaay Mouhamed yi suñ ko tuddee beneen bi tatu soxna Aminata Faye mooy yaay moo ñu indil alaaji Mamadou mënut moom mënutul ko fay billahi mënutul ko fay may wax yàlla moo ñu indil alaaji Mamadou jigéen ko góor bi daa dem te jàkka ja góor bi daa dem te jàkka ja maam na jóge ci jàkka ja fekk ñu nuyoo joxante loxo noo tudd mu ne ko maa ngi tudd Malick Paa Wade dégg nga noo tudd mu ne ko maa ngi tudd Malick Paa Wade bu njëkk sa ndey lan lay gàkkantalee Mor Awa Samb noo tudd Malick Paa noo tudd mu ne ko man Amady Baro lañ may muy seytaane mu ne man de damaa wàcc ci dëkk bi laajte ndax muqaddamu tijaan am na fi ñu ne ma yaa fi nekk moo tax ma ñëw mu ne ko luy seytaan bi mu ne ko dama doon dama mbay sama mbay baax ma bëggoon jënd ci bi sama njaboot ñu ne ma ceeb am na ci bu baax moo ma fi indi Mame Alaaji Ahmad Baro ne ko kon nan dem ca marché ba sama benn saa yooyu bu ñuy wax Ablaye moo ko fa mooy jaay ci bi nañu dem ca moom ñu tourné soxna Aminata Faye mu baax ma maam gi ne ko kon defaral ñu laax defaral ñu laax defaral ñu laax ñu dem marché te ñëw ñu daal di dem ca marché ba feete seen i tuuti jënd seen i ba ñu ñëwee ba toog di waaj a barkeelu seen laax ñu tegal leen ko. ñu daal di wàññi seen ci suuf ndax seen ragal yàlla ñu gis mu ëpp fukki mètre ak juróom kenn ku ci nekk ci moom xool morom ni kenn ku ci nekk xam ni toog amatul ñu ne nan woon ndax li ñu jënd ak li ñu jox bokkul su nekkoon man mii dama naan sama liggéey day la loolu <laughs> laay jël sotti ko def ko lu rafet ñu daal di waaxu dem ci góor ga góor gi ne leen waaw lu seeni tànkati góor gi ne ko ah ñun dañoo dañoo jaay toujours waaye li ñu jaay ak li ñu jox ci mètre tolloowul dafa ëppul maam góor gi Ablaye Diène ne ma Malaji Ahmad Dobe yow laa yow laa yaakaar àllaxira soo ñëwee indi sa kan baax la déggal ne baax la borom xam-xam la su ma moomoon boutique bi dama koy laaj lu mu ma jël duuba ba ma jox ko waaye comme aw ma. sama salaire bi ma waa a fay te laa jël jënd ci fukki weer ci juróom jox la ko addiya ngir nga teral la ko sa gan laaj maa ngi na ko alhamdulilahi rabbil alamin maam laaj ma boro daan na alhamdulilahi rabbil alamin ñu waaw ñëw daal di lekk seen laax alaaj ma wut nag nee na keroog seen laax ba daanaka seen i baaraam lañ ci dugal sëriñ bi rek doo mën a noyyi noyyi naafila guddi mais du mais kii door diir kii di door soo suuree mais da ngay bëgg tëdd noppalu soo lekkee ba suur naan rek ngay bëgg soo naanee ba noppi relax ana jaamu yàlla sama nee na keroog seen i baaraam dugal seen i di baaraam yaa nga ñu mos ca mos mos commencé nañ nag waaw nangam sangam nangam sangam sangam nangam loolu noonu laa waaw sama nee na ba ngam la jeexee nee na mu génn nag hmm, ci saxaaru ngoon la góor gi wala ci na pour lu Tiwaawan ah, njaarde nee na soo mam nee na ah, mamara jox ma borom fu daje ci dëkk rek nee na sama gan gi dëggal nuyul sama gan gi maa foo wat la tudd nit ku baax la borom xam-xam la nit ku baax la borom xam-xam la te maam nee na jaamu yàlla di jënd seen nguurdu boobu mooy xaalis mooy fees bi nekkoon di jënd seen nguurdu di ko jox ñii di jënd seen wurus di ko jox te maam nee na ma ma mamaraay ji nee na mamaraay ma borom dafa mujj dindi kaalaam gu tedd gi kaalaam gu tedd gi da mujj téye nit ñi di ci def nguurdu yi ak xaalis yi fu mu romb rek ne ko kii sama gan la mu def ca kii sama gan la mu def ca foo xam ne mujj gi nii ko téye ndax bari mu dem ba ci biir gaar bi nit nit mu am train mu daal di jël gaal ga teg ci loxo mën ko lii nag na loolu sori na loolu moo tax nag tabarakallahu ah mag ñi xam na loolu wala yi war nañ koo xam dañu dugg ci benn détail fa ñu àndee ñun ñëpp jëm sa teew kon yaa ngi yàlla dimbali ñun ñëpp doolu sutura yi doolu teraanga bi jaahina bi naa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alaj moom jërat yàlla anhu ci contexte boobee la xamee góor yàlla yi ma lay wut yëpp maîtriser leen xam leen di maîtriser seen histoire te du ci fàtte dara yàlla wax yàlla mayoon na ko li ma leen di wax mémoire d'éléphant du fàtte dara histoire du la koy nettali yow da ngay mel ni ku nekkoon acteur moom la ñuy 3D ci wàllu cinéma da mel ni acteur nga ci biir mbir fekk doo ci dara nettali ba moo jaar yoon te du jël yokku te wàññi lan lay wax yëpp lu wér lay doon lu scientifique lu wér lu dëggu la lay wax waaw ah, ci loolu la nekkee rek euh, njariñu jaam yi jaamu yàlla téeméer ak juróom-ñaar dem ba tër ci law dee daal ne mosuma fàtte bu ma son borom mosuma fàtte fu ma fu ma fàtte waxtu juróom mosuma fàtte fu ma fàtte waxtu wér bi mosuma fàtte fu ma toogee ci lalu jigéen ju ma tàkkul ku ko ñëwee wax kenn ñëwoo wax ci yow wax ko wax ko wax ko sëriñ ku ko wax balaa naa ne bu ñu woo la téléphone lan lay woo téléphone la diw ne la jippo ah wow jippo rek ah wow te ku ne ne ba góor dañu leen dañuy far imam nee na xale bu góor bu ne imam rek benn jàng ñëw ne ko diw ma ne ko jippo su ne ba yaakaar rek ba farat rek benn ay toog benn xale bu jigéen jigéen fële lan ne ko ah waa ci du sam naa ma naa ma ne ko jippo ñu doon naan ah comme comme xale yu jeex nañu waaw nañ seet mag ñi bopp mag mu ñu yéegal rek bés bu meer ñëw na ko jubbo jubbo mooy la rek sax ah. déedéet mooy wax dal ngeen eh, di taxaw tuuti wàccal wàccal yomb na nee na nag ba ñu ne léegi dañ seet ci jigéen a mate kooku moom xanaa ni yàlla mën na dugg ci daal nee na ba ba riir ba bëri di dëkk ñu naan maam diw lañu fal maam diw lañu fal nee na nee bu jigéen balaa nekk bi lu may dégg noonu mu ne ko ah maam diw lañu wax mu ne ko may ma wut jox ma sama bant bi da nga may ma loxo ba jóg di sukkoon di sukkoon di sukkoon ba ñëw ba di dégg penc ba ne ko kii du dara gànnaaw mu ne ko eh mu ne ko jib ko xam nga xam nga loolu loolu man ñëw ko wax de ay ñu la gars yi FND baa ñu woo rek téléphone ne la yow ñoo bokkoon classe ak ñoo bokkoon daan daan def nangam na lépp lu ñu jëlee waaw kon nag bokk bu njëkk yi boo daa góorgóorlu bu baax jaamu yàlla wéetal yàlla nangu yàlla topp yàlla bu baax ñoo ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leer yal na yàlla sax mu ci barkeem yal na yàlla gërëm ko yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla baal ko yal na yàlla gërëm lépp tax ci moom yal na yàlla baal lépp tax ci moom su ko defee toujours dañ leen di wax rek or boo leen déggee ñuy wax alaaj moom jigéen sax bu leen jàpp ni ab sëta mooy wax ci moom ab taalibe mooy wax moom ginnaaw loolu heure boo moom jigéen dañ koy wax waaye wax ni ko ngir ngeen gëm ko téedéet jar ko du ngëm ñu du pour ngeen gëm ko jox addiya soxlaw ko moom dem na waaye nag jëf na jëf yoo xamante ni wóor na am nañ yàq na bu wér ne yàlla ma du la ndax sell gaa ko sellal ak sax gam ña sax ak nam ko doon defee loolu ñu bëgg nag jabar bi góor ñi ak jigéen ñi ñu leen koy fàttali surtout du weeram ñëwee mooy kafadutam bii ñuy fàttali ko alaj moom ndegeen ngir ñu fàttali ko ak jub jikkoom gën a fonkaat jàkka yi gën a fonkaat suñu wéjur gën a jaamat yàlla gën a namaat suñu pas-pas gën a bëggaat yàlla gën a jaam yàlla ngir yàlla alaj moom loolu mooy mooy fortam jaamu yàlla ngir yàlla du pour ay adduna ay leeri kanam ak ay yooyu lan mooy sax lan mooy liggéey da ngay dégg ñu wér décor def ni ci biir seen biir pour pour mu leeral yooyu yow tu n'as rien compris du boobu nit ñi du du leeral kanam rek kanam li ngay leeral mooy li ngay tudd yàlla di zikkar di jaamu yàlla sa xol lay nekk su feesee ci lay génn sa kanam génn say loxo génn say cër sa yaram yëpp ay leer lépp ay neex doo diw doo laal dara te ku la gis ne la looy laal parce que xol bi mooy teel mooy réceptacle bi yàlla ñu yàlla ci moom jaay na bi daa ma ko su ko defee kon ñu. Euh, dem na tam def jox ci mbéy mu ubbi euh, débat bi ku ci nekk lu ci am lu muy laaj euh, ci wàllu la lan mooy sëriñ lan mooy sëriñ dëgg ah ñun ñu jël exemple al Mouhamed jigéen ku ci am lu muy laaj ci wàllu sëriñ. xaaral ñu ngi mel ñu mel ak yu mel noonu kàddu gi àll ba incha allah mooy nit ñi nga toog ci sëriñ ba dugg xabar loolu dafa am loolu dafa doon sëriñ Samba waxtaan kàddu mag bu nit di ko digal sëriñ di ko topp di ko defal wala de fekk moo ko gën a digal suñu borom. buñ may bëgg ci waxtaan bi ngay insister ci loolu. am na beneen point boo doon wax ci diggante maam El Hadj Modou Ndiaye ak Sani Ba ak Ndiaye loolu tamit nga ciy insister parce que amal gàmm da cee bari entre Tidjane Modou Xaadir Laay. teg tamit bi nga xam ne mooy producteur ñu dépassé nañ état boobu ñun état bi mooy ku baax fa lañ toll. ku ñu gis leeru suñu borom bu leer lañu mën faa am dara bi lépp pare la man ñu wax ak yow waru ma kenn du sëriñu Tijaan du sëriñu Murid du sëriñu Baay Faal amul benn sëriñ bu ma doon toog sama di taataa parce que damay wër damay wër xam te jàpp naa ne xam-xam bi wër yéen a koy wax ndax xam-xam bi wër mooy xam-xam bi gën a jàppul la te yéen a koy wax dañuy dem université jàng jàng tamit tubaab ñu xamal ñu ne leen man bu fekkoon maanaam njàngum tubaab maa ko man wér naa yàlla bu bi wér naa yàlla bu baax ndax karaat bi dugub naa la ko des fois mu wax ko loo xam ne mun na yaa ngi jëm ci yoonu wet man ko pourtant dañoo koo jàngal maa ngi laa jëm ci moom ci laa loolu waxtaan yow day dugg ci laa su dëgg la loolu la la ay mooy lan mooy maanaam lu tax suñu ban religieux bi am ci Sénégal ñu jël ci turu sahaaba wala te jël ci bilaal lu ko waral waral bu fekkee bilaal moom ñoom dañ koo xamul te wul jël wax nu ko wala bu fekkee turu bilaal ça se passe même chose ñu wax nu man la sans cause de problème dans aucune famille religieuse sénégalaise compris religieux je ne trouve pas le nom de bilaal et ça me perturbe franchement bëgg naa une réponse Thank you. loolu comme ni ci lancé bi nga xam ne moom moom question boobu la posé mooy li tax Sénégal xamuñu ko daal donc man ci côté boobu laay def di laaj tamit li tax Sénégal xamuñu ko Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu anhu gars yi xam ko bu baax ndax dañu jël ci koy ci ci ko teg am na di ko teg amal na la quoi di ko teg ci kawam. léegi nag ñu continuer loolu donc c'est leeral bu baax. wax la ko dégg ma bëgg mu leer ci sama bopp te saa su ne mu may tere daal muy daal jël sama kudu def ci sama baax waaw ñu may tere lu bari te dama ko xam bëgg naa ko bàyyi waaye bëgg naa xam tamit ndax xëy na bu ñu xamee suñuy wàññi waaw conséquence bi ñu ko xamee wala bu fekkee xamal ni dafa aay wala lu ci tere la dina tax lu lu ko bàyyi daal. d'accord. waaw waxtaan bi nga ci wax nag. moom alhamdulilah moom jërëjëf ci wax. moom moom affaire bi bu bari ci sama woy ñu bu góor. ndaxte moom jëli moom exemple ëpp na sax. dangay xool bi.